أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون صدق الله العظيم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 mawlaana abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiina wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inshaa allahu taala ñu yeggale fi nga xam ne moom la ñu yemoon ci kitaabu bada'ul wahyi bu al-jaami' as-sahiih bu al imaam abu bu al imaam abu abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari alayhi ridwaanu euh, alayhi ridwaanul baari fi nga xamante ne moom lañ ci moom lañ gisoon ci jotaay bi weesu moom mooy xadiisu Mawlana ibn Abbas radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne moom mooy ba fi moom lay wax ci baabu fi qawli qawlu taala laa tuharrik bi lisaanaka li ta'jala bihi nga xamante ne daf doon nettali Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jafe-jafe yi nga xamante ne moom la daan am su wala boog métit gi nga xamante ne moom la daan yëg su jamono su wahyu bi daan wàcc ba nga xamante ne daf daan yëngal nam maanaam ak tuñam yi te Mawlana Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma def ko te noonu la ko uh, imam Sa'id ibn Jubayr rahimahullahu taala defee naka noonu noonu la ko jàngalee ñi nga xamante ne moom mooy Musa ibn Abi Aisha rahimahullahu taala tamit moom noonu la ko noonu la ko defee la nga xamante ne noonu la ko solowee te noonu la ko jàngalee te it loolu moom la ko boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim jàngee walillahi alhamdu wal minna nga xamante ne gisoon nañ ni xadis boobu daf ñuy jàngal li nga xam ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tabee woon ci wax yu ci li nga xamante ne moom mooy moom ni mu mel waaye tamit wax bi li nga xamante ne noonu la ko daan jotee ak li nga xam ne moom mooy jàngat yi nga xam ne moom lañ ci jële woon bokk na ci li nga xamante ne moom la ci euh, moom la ñu war a gis tamit ba tey ci njàng moom moom mooy ne guddi Ramadan la daan def maanaam guddi la daan ñëw te gisoon nañ ne tamit guddi maanaam dafa bokk ci adduna yi ñi nga xam ne ñoom ñooy soobu dem ci yoonu yàlla maanaam dañuy nekk ñoo xamante ne bu caaxaankat yi nekkee di fanaani guddi gi ndax xam nga léeg-léeg loolu am maanaam am ay caaxaankat yoo xamante ne ñoom dañuy fanaanee guddi waaye dañuy fanaan di yëngatu def lañ lañu nekk ca lañu ne waaye du leen tere bu bëccëg jotee ñu nekk ca lañu ne waaye subhaanallah ñi nga xamante ne ñoom ñooy jëm ci yoonu yàlla ñoom nga xamante ne nit ki day wax ne moom mi ngi jëm ci yoonu yàlla waaye ah guddi gi moom nelaw rek la ci xam te caaxaankat bi moom am na leneen lam cay def maanaam ak beneen bërëb moo xam te ne booba la fay dem te loolu yëpp dafay teg te leneen maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy woote woo ne dañuy sóobu ci yoonu yàlla bari na ci ñoo xamante ne lañuy woote woo nekkut li nga xam ne dëgg-dëgg moo dëppoo ak la ñuy maanaam la ñuy wax ak nañu mel dëgg-dëgg bokkul te bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci jànge maanaam ci xadis boobu ba tey maanaam moom mooy ne Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam buñ daan ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam boole ak li nga xamante ne moom lañ ci jotoon a jànge maanaam day wane ne jaamu yàlla guddi yamul ci julli dong maanaam am njàng tamit ci la bokk da sàkku xam-xam ci jaamu yàlla googu la bokk maanaam bokk na ci jaamu yàlla guddi gi ngi sant borom bi subhaanahu wa ba nga xamante ne ñu jotaay yi ci guddi gi lay xew te loolu tamit dafa bokk ci maanaam li nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan doxale dinañ ko gis inchaa allahu taala ci kitaabul ilm buñ ci yegsee mooy ci ñetteelu téere bi ci ci saxiix bi bokk na ci li nga maanaam bokk na ci xadis yi nga xamante ne am na tamit yeneen mbir yoo xamante ne gisoon nañ ko ci tabeg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak matale nga xam ne moom la matale ak maanaam ni nga xamante ne noonu la teewloo wax waxyu bi ak ni nga xamante ne noonu la ko doon jàngee mu nekk jànginu làmmin ak jànginu ruux ak jànginu xol ak jànginu mbóot maanaam mu nekk ay xeeti jàngin yu baree baree bari te loolu moom mooy doxalinu képp koo xamante ne dafa soobu ci yoonu yàlla bokk na ci xadis yi nga xamante ne tamit gisoon nañ ko ci beneen xadis bi nga xam ne moom moo ci tegu woon mooy bi nga xamante ne moom mooy xadisu Mawlaana euh, euh, moom mooy euh, xadisu Abu Sufyaan maanaam muy xadis bi nga xamante ne Mawlaana Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma moom moo ko jëlee ci Mawlaana Abu Sufyaan radiyallahu taala anhu wa arda nga xamante ne mooy xadisu Hiraql muy bu gudd boobu nga xamante ne moom la ñu jàngoon te bi nga xamante ne moom la leen moom la leen woo ni leen nañu ni nañu woo ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a jege yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante lañ ko woon fekk sayyidna Abu Sufyan boobu tuubagul duggul woon ci lislaam moom moo nekkoon ci nga xamante ne moom moo gënoon a jege yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu askan ñu daal di koy jël teg ko ci kanamam ne ko ah aywa léegi nag yow la yow daal ni gaa yi ci def ne dem toog leen ci ginnaaw ñoom ñu daal di toog ci ginnaaw fekk boobu ñu ngi woon ca Iliya maanaam ca foofu ci dëkk euh, wax nañ tamit nee nañ Iliya tamit tur la ci baytul ci bay tur la boo xamante ne li muy tekki mooy baytullahi maanaam mooy néegu yàlla bi kon bu boobaa ci baytul maqdis waaye ala kulli xaal maanaam xiraq la daal woo na leen. waaye ba mu leen woowee ñu daal di wax ne ah léegi nag kon yéen tooge leen nii ma yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak Abu Sufyan toog leen ci ginnaaw moom mu daal di toog nii ci kanam bu ko defee ñu di mën koo laaj lañ koy laaj nee na bu boobaa nee na jamono jooju su fekkul woon ne dañ damay bañ ku ñu ñu ñu bàyyi ci sama histoire ne kii kat mos naa wax lu dul dëgg konontoon moos ah, keroog danaa fa am lu ma fa sos de waaye nag subhaanallah xoolal loolu bu fekkente ne yéefiri dañuy mel noonu moo tax loolu bokk na ci liñ ciy xamee mooy ne dafa am ay jikko yoo xamante ne loolu la ñuy tudde maanaam ay valeurs universelles lañ maanaam mbir la moo xamante ne jikko yi mooy makaarimul axlaaq yi maanaam teddaangee jikko yi dañoo nekk mbir yoo xamante ne ñépp ñoo ko bokk maanaam jullit dana ko am ku dul jullit dana ko am loolu moom moo tax maanaam mënuñoo fekk rek ab yéeféer bu am yenn ci jikko yu rafet yooyu rek ñu jàpp na kin kon waa ji moom dem na àjjana ba pare déedéet mbir mi du demee noonu hmm. ndax lan ndax nit ci jëmmi boppam bu normal mooy mel noonu sans ñu bàyyi xel ndax jullit la wala yéeféer la maanaam nit rek mooy mel noonu nga xamante ne bii léegi lañ nga gis ko maanaam ñoo xamante ne ay yéeféer lañ pourtant te loolu ci réewu tubaab bi képp ku ci nekk léegi lañ nga gis ko hmm. maanaam ñoo xam ne ay yéeféer lañ mais dara jaralu la leen wax lu dul dëgg hmm. waaw loolu nag moom mooy li nga xamante ne moom mooy lay am waaye te yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ne woon al mu'minu laa yakzib al mu'minu laa yakzib al mu'minu laa yakzib aji gëm ji daal moom du du du wax lu du dëgg waaye subhaanallah dafa mel ni dafa waxoon ne al mu'minu yakzib maanaam ne aji gëm ci daal dafay wax daal lu du dëgg dafa mel ni lool moom mooy li xaw suñu jamono yàlla ñu yàlla sàmm bokk na ci li nga xamante ne maanaam kon bi mu ko commencé laaj nag daal ni ko ana lan la manam lan mooy askanam ci yéen nee na man ma ni ko ah moom day fii ci ñun daal moom boroom askan wu rëy rëy la nee na mu laaj ko ne ko est am na kenn ci yéen koo xamante ne ku ko jiitu la koo xam ne mës naa woote woo lii muy woote nee na man ma ni ko déedéet mu ne est am na kenn kenn ci baayam yi ñoom ndax am na kenn ci baayam yi koo xamante ne buur la woon mu nekk nee na ma ni ko déedéet nee na mu ne ko ndax ñi gën a tedd ci nit ñi ñoom ñooy ñi ko topp wala boog ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën a néew doole ci nit ñi nee na ma ni ko déedéet ñi nga xam ma ni ko ñi nga xamante ne li am ba des daal maanaam li eh, eh, am mooy ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën a néew doole ci biir nit ñi ñoom ñooy ñi ko topp nee na ma laaj mu laaj ma ne ma ndax dañuy yokk wala boog dañuy wàññeeku nee na ma ni ko ah gars de ñoom dañuy yokk rek nee na mu laaj ma ne ma ndax am na ci ñoom ñoo xamante ne dañuy murtat maanaam dañuy delluwaat ci seen ginnaaw di maanaam di dugg ci diine ji ba noppi daal di ciy dellu ginnaaw ngir bañ gi nga xamante ne moom la ñu bañ diine ji ci jëmmi boppam ak ginnaaw ginnaaw ba nga xamante ne lañ ci dugg maanaam ñu gis ni fii laaju ko ndax rek dañuy murtat déedéet daf koo laaj ndax murtat ji ñuy murtat bañ diine gee ko waral ndax xam nga am na ñoo xamante ne dañuy nekk ci dëgg ba pare dellu ca ginnaaw fekk la tax mooy mbir maa metti ci ñoom maanaam mbir mi moom moo pression bi nga xam ne moom leneen société bi di teg wala boog leneen ak leneen moom moo tax wala boog ay intérêt yoo xamante ne dañ koo am te ñu war koo sàmm loolu moom mooy tax ñu dellu ginnaaw ci dëgg ga ñu tegoon seen tànk waaye nag fii li nga xamante ne moom la ko laaj moom mooy ndax dañuy dellu ginnaaw waaye nag sànj ak bañ gi nga xamante ne moom lañu ñu bañ diine gi ak na nga xamante ne noonu lay doxale loolu moom moo tax mm. nee na ma ni ko déedéet ma da na ma ni ko ndax yéen da ngeen ko doon tuumaal ak wax lu du dëgg maanaam ak kàcc ndax da ko doon tuumaal ak kàcc lu jiitu muy wax wa li mu wax nee na ma ni ko déedéet nee na man ma ni ko ndax danay wor ma mu ne ma mu ne ah ñun daal en tout cas jamono jii daal ñi ngi ci daal benn Euh, négociation bu ñu nekk benn benn pacte boo xamante ne am nañ ko kóllëre boo xamante ne am nañ ko ñun ñaar maanaam am nañ am nañ maanaam ñun ak ñun ak moom am nañu kóllëre xaw ma ndax maanaam lan lay xamuñu nag lan lay def ci loola léegi nag mu ne wax jooju dong laa amoon nag ci am lu ma dugal ci mbir mi waaye lu loola aw ma woon lenn lu ma ci dugal waaye su ma amoon leneen lu ma ko ci dugal kon danaa ko ci dugal nee na ma laaj ko ne ndax day xeex ngeen ak moom mu ne waaw mu ne kon naka la seen xeex mel maanaam naka maanaam na ngeen di xeexe ak moom naka la mel nee na man ko xeex bi nga xamante ne daal moom mooy xare yi nga xamante ne ñoom ñooy am suñu diggante ñu ak ñoom maanaam daal dañuy dañuy daal maanaam dañuy awante rek léeg-léeg ñun ñoo koy gañe léeg moom moo ñuy te loolu tamit dafay tegte maanaam loolu day wane maanaam lu rëy rëy lay wàññe tamit ndax maanaam su fekkonte ne kenn maanaam moom rek kay gañe kon bu boobaa ñëpp dañ mën a ñëw topp ko ngir ne moom fu mu tollu day gañe maanaam loolu bari na ci ñoo xamante ne li leen di décourager loo ci yoon wi mooy gis gi ñu gis ne du liñ bëgg lañuy am saasu ne maanaam loolu dañoo jàpp ne yoon wi daa war a yomb waaye nag boobaa ku xam ne kat ah yoonu yàlla moom ni mu mel mooy àdduna la ñu nekk te jëfi àdduna la ñuy jëf maanaam mbiri àdduna liy gaaral mboolem nit ñi daf ñuy gaaral bu ñu nekkee ci yoonu yàlla loolu moom mooy li nga xamante ne moom la maanaam moo tax laaj bi bokk ci laaj yi nga xamante ne ñoom ñooy am maanaam laaj laaj bu am am solo la beneen laaj bi nga benn mu ne mu ne ko beneen laaj bi nga xamante ne moom la ko laaj moom mooy mu ne mu ne daf ñu ana lan la leen di digal nee na man ma ne ko daal lim ñuy digal moom mooy dafay wax ne jaamu leen yàlla te bu leen ko moom dong te bu leen ko bokkaale ak dara te na ngeen bàyyi mboolem li nga xamante ne moom la maanaam li seen bàyyi di wax maanaam te jubut ba pare daf ñuy diggal julli ak azaka ak dëggu ak tegu ak tamit jokk mbokk nee na mu daal di wax nag ki nga xamante ne moom mooy lantinoor bi mooy eh, eh, interprète bi maanaam mukaddam maanaam ki nga xamante ne moom mooy lantinoor bi moom dafa bokk ci ñoom voilà bu bokkutoon ci eh, arab yi nee na mu ne ko waxal wax ko ne ko man kat laaj naa la ana kanam lan la yow nga ni kat moom kat moom ci yéen boroom kan la laaj naa ko mu ne naka noonu yeneen yi noonu la mel dañ leen di yónni ci seen ci seen askan yi nee na laaj naa la ndax dafa am kenn ci yéen koo xamante ne mës naa wax googule wax nee na nga nga daal di wax ne déedéet amul kenn ku ko ci mës a wax ma ni kon nag ah su fekkonte ne am na kenn koo xamante ne mës naa wax jooju wax kon li jiitu kon doon naa wax ne xay xëy na waaye joo xamante ne dafay jiima roy koo xamante ne da koo jiitu woon ci joojule wax waaye laaj naa la itam ndax moom ci baayam amoon na benn buur nga daal di may tuddal ne ma ah déet baayam yi moom amuñu woon kenn amuñu woon buur maanaam bu ñu xoolee fii li nga xamante ne moom la naa Abu Sufyan radiyallahu taala anhu doon tontu fii maanaam moom mooy lu ci bëree bëri daf daan wax laa maanaam déedéet maanaam loolu moom la bu mag moo ci nekk mooy boo xamante ne usuuli yu ne rahmatullahi alayhim dañ koy dañ ko ciy jële moom mooy dañuy wax naan al al al al al as maanaam mooy la tontu la euh, tontu laaj bi dafay dellu si wax ci biir tontu bi maanaam moom mooy lan mooy bu ne ndax amoon na genn ci baayam yi koo xamante ne nekk na buur bu ne ko déedéet maanaam jëmmi déedéet gi li muy tekki moom mooy déedéet amul woon benn kenn ci baayam yi koo xamante ne nekkutoon nekkoon na buur loolu la wax ji di teg loolu moom moo tax nit ki tey su fekkoonte ne dañ ne ko ndax fase nga sa jabar mu ne waaw bu boobaa jabaram fase na maanaam du fi nekk rek naan man waxuma ko dama ni rek waaw maanaam loolu boobaa du du mën a nekk loo xamante ne lu euh, maanaam lu mu mën a laye lay doon mm-hmm. nit niki noonu tey bu fekkente ne dafa am ku ne ah, sa waaye ndax may gëm mbir mi ma jël nga mu ne la waaw wala boog sax même mu junj bu junjoon ak boppam sax daal di yëngal bopp bi yëngal buy wane ne waaw lay tekki bu boobaa tamit mooy may na la ko léegi yow moom nga mbir mi mm-hmm. maanaam kon loolu yëpp maanaam dañ koy daal di gisee maanaam dañ koy daal di xam mu daal di koy wax ne mu daal di ko ndax am na mu ne ko su fekkoonte ne ci baayam yi amoon na kenn koo xamante ne nekk na ci buur damay wax ne kon ah waa ji daal day daal di sàkkuwaat rek mbuuru baayam ya daal maanaam dafa nostalgique ci période baayam ya maanaam kon mala maamam ya maanaam maamam nekkoon buur moom la bëgg a dundalaat kon bu boobaa loolu lay wax waaye nag laaj naa la itam ndax da ngeen ko doon mal ci maanaam expliquer mooy wax loo xamante ne dafa wuute ak li xew nee na lu jiitu muy wax li mu wax nga daal di ma déedéet ma daal kon kon xamee ci ne. koo xamante ne maanaam dafa bàyyi maanaam kii de du nekk mukk di bàyyi wax lu dul dëgg ci kaw nit ñi ba pare wëlbatiku di wax lu dul dëgg ci yàlla loolu xam ngeen ni yanwul maanaa loolu tamit dañ cee xamee ni képp koo xamante ne maanaam ci mbiru nit ñi rek tàmm maanaam ñu ko gisee ci xaalam moom mooy du ci wax li muy wax yëpp dëgg la loolu moom dañ ci mën a déggee ni li muy wax ci digganteem ak boroomam itam dëgg la loolu moom moo tax bu ñu gisee nitu yàlla yi nga xamante ne ñoom dañoo dëggu maanaam dëggu ba pare sell maanaam ñu gis leen ñu xamee leen ci yiw ak mbaax képp ku ci wax dara maqaama bu mu ci woote woo wala lépp lu mu wax ne digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala am na ko dañ koy xamee ni loola muy wax dëgg la lu tax ndax du bàyyi wax lu dul dëgg ci diggan ci mbir yi nga xamante ne ñoom ñooy yu teeraateer yi nga xam ne mooy yi nekk fii ci àdduna ba noppi wëlbatiku di wax ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa ta'ala loo xam ne du dëgg waaye su fekkente ne dañoo gis ne maanaam du uti ci wax ci leneen lu mën a doon kooku moos xam ngeen ni moos mën naa daal di tëb ba jekki-jekki wax lu dul dëgg ci boroomam subhaanahu wa ta'ala maanaam loolu boobaa nee na mu mu ne la laaj naa la ndax ne ndax ñi gën a tedd ci nit ñi ñoo ko topp waaw wala boog ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a new doole ci nit ñi nee na nga daal di may tuddal ne ñi gën a néew doole ci nit ñi ñoom ñooy ñi ko topp te ñooñu ñoom ñooy dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñoom ñooy topp yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam loolu maanaam beneen xikma la ndax bu fekkoon ne yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam wala nit yàlla yi ñu leen di topp mooy ñi nga xamante ne dañoo am bu boobaa ñeneen ñi dañuy daal di mën a ñëw bu boobaa ku baax dana leen mën a topp ku dana leen topp ku dëggu dana leen topp ku dëgguwul dana leen topp waaye nag ñoom dañoo mel ni ñi nga xam ne maam dañuy fegg ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëggu donc ñoo leen di topp boo leen gisee ni yoonu nit yàlla yi ñi ko sóobu bariwuñ maanaam bari na ñoo xamante ne fi mu toll ñi ngi ci mbir mi maanaam mbir mi tey bu fekkente ne même ba ci tariqa yi ba ci suñu tariqa bi ñu ne da ngay gis ñoo xamante ne maanaam ñi ngi ci biir gaal gi ñu ñi ngi ci biir gaal gi waaye nanguwuñoo suubu ci géej gi ndax ci suufu géej gi fala jamaa ya nekk fala wurus ya nekk fala ngalam ya nekk fala li maanaam li nga xamante ne mooy yu mag yëpp foofu la ñu ne képp nag koo xamante ne dafa nekk ci kaw rek nekk ci biir ngir ni jàpp ne maanaam nekk ci biir bato bi maanaam ñi ngi ci daal ñun daal ñu ngi ci yoon wi ñi ngi ci tarixa bi daal waaw ñi ngi daal ci yoon wi waaye du ñu nangoo soobu maanaam nanguwuñoo tëb maanaam plongé dugg ci biir géej gi maanaam jànkoonteeg seddaay ba jànkoonteeg yi nga xamante ne ñoom ñooy yi yi ya fa nekk maanaam eh, fexe daal ba dem ba yegg ci biir mën a jël jamaaya loolu képp koo xamante ne nanguwu koo def ah loolu moom mooy dem rek te loolu moom mooy li nga xamante ne mooy problème bi nga xamante ne moom moo am ndax ne ñi gën a néew doole suuf maanaam ñi gën a am ñi gën a am sañ-sañ maanaam nga xamante ne ñoom ñoo gën a am noflaay ñooñ nga xamante ne mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a dëppoo ak système bi maanaam tey bu fekkente ne dañ naan ah système bi daal teg nañ ko képp koo xamante ne daf ci conformé wu taxaw ni nga ci taxawe maanaam mel ni ñëpp rek loolu moo gën a yomb maanaam mel naa ni ñëpp bu ñu demee bu ñu woote woo maanaam xew ñu dem lu ñu def ñu dem lu ñu bokk ci comme ni ko gaa yi di bokkee maanaam bu ñuy wax tamit ñu ñu daal di waxee comme ni ñëpp di waxee rek maanaam du ñu jéem a sax jàng xam-xam maanaam ndax fi mu toll tey bu ñu xoolee ñi nga xamante ne ñoom ñooy yittewoo di jéem a jàng xam-xam dañoo néew. lu tax ngir ne toog bokk ci mbumbaay gi rek maanaam ci way yi ak fettasu yi ak bokk ci ñi nga xamante ne maanaam ñoom ñooy wax nettali histoire yi. ak euh, dégg naa ci seen diw mu naan nangam ak di teg mbir yëpp ci dégg naa ak nee nañu loolu dafa gën a yomb maanaam waaye nag suubu ci dëgg dëgg ci yoon wi ngir sàkku xam-xam xam ku dëgg dëgg teg ko ci lu leer boole ko nag bi nekk di jaamu yàlla di maanaam suubu ni nga xamante ne ba pare jël yàlla rek teg ko ci sa kanam ba pare jublu ci jël yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam def ko sa royukaay ba pare nag teg ko ci ba pare képp ku jàkkaarloo ak yow lépp lu nekk ci sa kanam faale woo ko li nga faale rek moom mooy ne yow ci yàlla nga jëm te yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sa royukaay loolu nag dafa jafe parce que loolu comme moom dafa jafe te it maanaam géej gi nga xamante ne moom la ñu war a sóobu géej googu moom mooy xay bu moom kumpa la kumpa gu mat sëkk la maanaam inconnu la comme que nag nit ñi xamuñu ko te ñoom kon moo tax dañuy bëgg rek di def ci li nga xamante ne moom mooy li ñu gën a miin moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy topp yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam lu ci ëpp mooy ñi nga xamante ne système bi gàttewu leen maanaam loolu moom mooy ñi ci ëpp nit ki noonu yoonu nitu yàlla yi tamit ñi ci ëpp ñi koy topp mooy ñi nga xamante ne ñoom souvent système bi gàttewu leen maanaam ndax ñoom ñu ñoom pour ñu libéré wu maanaam ñu dagg buumu jaam gi daa gën a yomb ci ñoom waaye nag li gën a jafe waaye li gën a tumuranke te bokk na ci li gën a tumuranke suñu jamono jii ñu ne mooy léeg-léeg da ngay gis ñoo xamante ne système bi gàttewu leen maanaam bokkuñu ci ñi nga xamante ne ñoom maanaam euh, euh, ñi ngi ciy jariñu waaye mbuumum jaam gi nanguwuñ ko dagg fii mu toll lenn loo wax maanaam ñu jàpp ne am na koy waxal maanaam ngir ni maanaam loo dugg fii rek ñu jàpp ne yow ñoom diw nga bëgg a nga bëgg a bëgg daaneel seen nguur gi bu ko defee ñoom ci seen bopp ñooy xeex xam nga li gën a yéeme su te ne ñi nga xam ne ñoom ñooy profité ci mbir mi ñoom ñoo jóg di xeex bu boobaa loolu du nekk li tumuranke waaye li tumuranke mooy ki nga xamante ne amu ci benn profit amu ci benn njariñ maanaam bu mu ci amee kooku moom mooy jóg di xeex maanaam di ci xar tànk tubayam loolu moom yàlla nañ ci yàlla musal comme li imam al-Ghazali daan wax rahimahullah ki gën a ñàkk ci nit ñi maanaam ci gën a perte ci nit ñi mooy ki nga xamante ne dafa jaay addunaam ngir àllaxiram noon dafa jaay àllaaxiram bopp ngir addunaam waaye kooku ku ko gën a perte nag mooy ki nga xamante dafa jaay ak àllaaxiram ngir addunay jàmbur kooku moom moo ko gën a perte léegi li nga xamante ne moom mooy kon mu ne kon mu ne mu daal di wax tamit ne waxoon naa la mu laaj laaj naa la ndax dañuy <laughs> yokk wala boog dañuy wàññeeku nga ne ma ñooñu de ñu ngi yokk ñu ñoom daal dañuy ñoom dañuy yokk de mu ne kon ko noonu nag ngëm noonu dong lay demee maanaam mbete mu mat laaj naa la ndax am na kenn ci ñoom koo xamante ne dafay dëddu dafa dë dafa dë dafay dafay delluwaat ginnaaw gannaaw ba nga xamante maanaam gannaaw ba nga xamante ne dugg na ci ngir sànj ak mer gi nga xam ne moom lay mere diine ji nga daal ni ma déedéet naka noonu noonu la ngëm yàlla mel bu fekkente ne dafa jaxasoo ak xol maanaam fii xaay gi ci nekk ak neexaay ak bànneex gi ci nekk moo tax amul dara luy tax ñu mën ko ci génne xoolal ma sayyiduna Bilaal radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne dafay doogu dugg ci diini ji maanaam bànneex bu mag bi nga xamante ne moom la ci amee ak xam li nga xamante ne moom la ci xam tax na ba nga xamante ne liñ koy def ak li muy metti yépp moom mi ngi wax tudd yàlla rek naan ahadun ahad ahadun ahad maanaam subhaanallah ak ñeneen ak ñeneen ci biir saxaaba yi radiyallahu taala anhum naka noonu noonu la nekkee lii moom mooy baaxu mboolem ñi nga xam ne dañuy sóobu ci yoonu yàlla dinañ dajeek lu ne waaye duñ ko bàyyi mukk yoon yi moom fii la nekk te ci loolu la ñuy jëm daañ ci xar seen tànk tubay te kenn jaralu leen ñu bàyyi ko ñu dellu ci ginnaaw ngir ñoom yëg nañu ndax ñoom mos nañu mbir mi lu mu doon loolu moom moo tax mu ne waa waaye laaj naa la laaj naa la ndax ndax ndax dana dana dafay dana wor moom ndax day wor nga daal di may tuddal ne ma déedéet ah naka noonu moom daal di war a ma ne ko nag yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom it duñu war maanaam wor jii nag bokkut ak li nga xamante ne léeg-léeg moom la gaa yi di wax naan maanaam dañuy bëgg maanaam ñoom li ñuy wax wor mooy nga daal di xool ne ah man de lii doyatuma ci sama yoonu yàlla man maa ngi dem xooli ji leneen lu ma gën a doy ci yoonu yàlla ma nekk ca ñu ne da ngaa wor déedéet loolu tekkiwul wor ah loolu wor mooy nga nga fekk loo xamante ne nga kóllërante ak nit ci loo xamante ne yow xam nga ni lii lii mbir mi kat nii dong la war a mën a deme nga daal di koy firi maanaam nga def ko jaar ca gannaawam def leneen waaye bu fekkente ne moos yow amul dara maanaam ndax yoonu yàlla ngeen séq ko ndegam nag gis nga lu la gën a doy ci yoonu yàlla nga ni ah xaaral ma bàyyi fi lii dem topp ji lee loolu moom ak woor amu ci loolu moom ak woor amu ci hmm. waaw te it beneen mbir nag bi nga xamante ne tamit moom mooy ci yoonu yàlla yi moo tax eh, léeg-léeg bu fekkente ne tamit dañ ne laa ah, waaye nag lii moom mooy condition bi condition yi nga xamante ne moom la ñuy àndee ci wàllu yàlla lii la yow nga dem nga dindi condition yooyu yow nag war nga te loolu yenent yi alayhimu salaatu wassalaam du ñu mel noonu naka noonu mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo topp yoonu yenent yi alayhimu salaatu wassalaam du ñu mel noonu mu ne laaj naa la ci ana lan la leen di digal nga daa damay dig nga daa damay tuddal ne moom daf leen di digal ngeen ni ngeen jaamu yàlla te bu leen ko bokkaale ak dara waaye te ngeen tere maanaam teet mi ngi leen di tere jaamu xërëm yi te mi ngi leen di digal julli ak azaka waaye mi ngi leen di digal dëggu ak fegu maanaam ak jokk mbokk subhaanallah lii dafay tegtale ne Seydina Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu ci ñi am digg-digg bu rëy lañ bokk la bokk maanaam ànd ak ne gëmutoon ànd ak ne nekkul woon jullit waaye amoon na dégg-dégg ndax baat yi nga xamante ne moom la jëfandikoo mooy exactement baat yi alquran di faral di jëfandikoo ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom lay faral di jëfandikoo loolu moom mooy ne moom message bi xam na ko bu baax a baax dégg na ko te loolu kon dañ koy jàngee wax ji moom bu xësee ba leer maanaam nit ñi mën nañoo xam mbir mi bu baax xam li ngay wax te ñu maanaam ànd ak seen xel yëpp nekk bàyyi ba pare ñu bañ loolu moom mën naa ne maanaam ngir ay yeneeni raison yoo xamante ne ñoom ñoo fi nekk te loolu nag yoonu yàlla noonu la mel moo tax yow waxal li ngay wax wala nga nekk ca la nga nekk ku la ca topp mi ngi ànd ak yow bismillah képp koo xamante ne dafa jël yoonam moom ah, moom na na jël beneen yoon moom maanaam loolu bu mu la taxa wàññi dara ci li ngay wax wala li ngay def maanaam bul sóoraale naan ah ñun kat ah comme damaa bëgg gaa yi dégg wala damaa bëgg gaa yi topp kon nag naa def lii ak lii wala boog naa waxee nii wala naa soppi dara ci mbir mi déedéet comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee léeg-léeg ci yenn chrétiens yi nga xam ne moom lañ def moom lañ def fii nga xamante ne dañuy ubbi seen église yi di teg ay musique rock ak ay euh, ay xeeti rap ak yeneen ak yeneen pour jeunes yi mën a ñëw maanaam pour attirer leen attirer leen xëcc leen ci. église bi waaye gars yi ñoom ni ñuy def mooy dañuy ñëw baal seen baal ba pare def seen rog ba pare waaye bu mees jotee moom duñ ñu ñëwati maanaam nit ki noonu loolu moo dëggu dafa am maanaam nit ki dafay nekk ci li mu nekk te li mu wax maanaam ak li muy def mu nekk rek loo xamante ne lu leer la ko yàlla rek tax bu ca paree pare na ca ku ku ànd ak moom baax na ku àndul ak moom euh, wasalaam Euh, mu ne kon nag mu ne ko nag kon nag bu fekkente ne lii maanaam xiraq la ne ko bu fekkente ne lii nga xamante ne moom nga wax yëpp dëgg la kon na la leer ni moom ki ngay wax noonu dana moom sama ba sama bërëbu tànk yii ñaar yii te xamoon naa ne nag ne moom mi ngi génn waaye yaakaaruma woon mukk ne ci yéen ñii bokk yéen arab moom yaakaaruma ko woon te bu ma xamoon ne moom kat maanaam ma xamoon ne moom Euh, euh, maanaam bu ma xamoon ne euh, moom danaa mën a jokk ci moom kon day dinaa xar sama tànk tubéy ngir mën a daje ak moom te bu boobaa dinaa nekk koo xam ne te bu ma nekkoon fa moom gin naa ni kon danaa ko raxasal ay tànkam maanaam loolu day wane ni maanaam bu boobaa kon danaa simmeeku ci sama lépp mooy la wane xërax la xam na bu baax a baax nan la ñuy toppee yàlla maanaam ndax xam na bu baax a baax nan la ñuy àndeeg nitu maanaam ndax moom li mu wax nii maanaam daf koy fiiree rek ne Euh, dañuy day di di di maanaam waxin la maanaam tekkiwul ne dana koy dem di raxasal ay tànkam ak yooyu waaye li nga xamante ne moom lay tekki rek moom mooy ne dina ko topp te dina ko xormaal te dina ko jox gëdd gi nga xamante ne moom moo yelloo ci lépp ànd ak ne moom mooy buur bi maanaam ànd ak ne moom mooy buur bi comme ni ñu ko gisee woon ci jotaay bi weesu mhm. maanaam loolu day wane ni képp koo xamante ne dafa topp yoonu yàlla da war a nekk koo xamante ne dangaa war a simmeeku ci mbooleem daraja boo ma sa am mhm. noonu nga simmeeku ci mboolem titre yoo ma sa am maanaam nga simmeeku ci mboolem lépp loo mën a askanale sa bopp askanel sa bopp lu dul ne moom jaam nga maanaam amul leneen jaam nga amul leneen ndax ci noonu dong nga mën a duggee ci yàlla ndax yàlla du dugg du nangu kenn di dugg ci xadaraam bi fekk ne yow yaa ngi am beneen titre booy booy booy amul yàlla du nangu loolu li muy nangu moom mooy ne man kat jaam laa te maa ngi ci maanaam ku doyadi laa tekkiwu ma dara maa ngi ñëw nii ci kanam yàlla loolu kooku moom lay moom lay nangul waaye nag loolu dafa war a nekk loo xamante ne lu dëggu ci nit ki lay doon hmm. maanaam bañ a nekk rek naan waaye man maa gën a di ci nit ñi man daal man tekkiwu ma dara waaye man daal man daal man man man mu bon mii waaye man man man man mu doye di mi te képp ku woon wax la ko ne la saa waay daal yow tekkiwu dara yow kay ku doye di nga yow kay xamoo tus yooyu rek nga daal di commencer mer loolu li muy tekki moom mooy wax jooju ngay wax ak di ko woote woo du dëgg hmm. yal na ñu yàlla sàmm te loolu ñu bare bare bare loolu musiba boobu da leen a dal yal na yàlla sàmm loolu moom moo tax nit maanaam li jaadu du ne maa gën maa yées ci nit ñi déedéet maanaam parce que élément de comparaison boobu nga warul teg sa diggante ak nit ñi maanaam ay maa leen gën munoo ko wax nit noonu munoo ne yàlla yées voilà maanaam li nga mën a wax daal man jaam laa ci biir jaam ñi loolu daal nga mën a wax waaye maa leen yées ak maa leen gën loolu moom mënoo koo wax ndax yàlla rek moom moo xam ci yées ak ci gën waaw te it képp ku taxawoon lu ci ëpp ci ñuy wax lool ku taxawoon wax leen ne leen saa yow daal yaa yées ci nit ñi yaa nit ñi nit ñi yaa ci gën a bon maanaam bu boobaa da ngay gis léegi tey mu daal di commencer mer ne xanaa man ngay wax nangam nangam yàlla yàlla sàmm léegi maanaam boobu léegi nag gannaaw loola moo tax mu daal di laaj téere boo xamante ne maanaam mooy bataaxal boo xamante ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko yónni woon ya mooy mu daal di ko yónni ci ki nga xamante ne moom mooy kilifay bu Busra maanaam Busra ab dëkk la boo xamante ne dafa nekk diggante Madina ak Damas maanaam ak Dimashq mu daal di ko koy jox mu daal di koy jox Hiraql Hiraql daal di koy liir maanaam mu daal di ci liir ne bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasulihi ila Hiraql azimir rum salaamun ala man ittaba'al huda amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayatil islam aslim taslam yu'tika allahu ajraka marratayn fa in tawallayta fa inna alayka ismal arisiyin wa yaa ahlal kitaabi ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum allaa na'buda illa allaha wa laa nushrika bihi shay'an wa laa yattakhidha ba'dunaa ba'dan arbaaban min duunillaah fa in tawallaw faqulu ishhaduu bi annaa muslimuun sadaqallaahu al-'aziim maanaam lool moom mooy li nga xamante ne lool moom moo nekk ci téere bi maanaam moom mooy ne ah bismillahir rahmanir rahim moom la ko tàmbalee daal ni lii de ci sayyidina Muhammad la jóge sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom mi nga xam ne mooy jaamu yàlla di yenentaam bi sallallahu alayhi wa sallam jëm ci Hiraql mi nga xamante ne moom mooy kilifa yu ruum moom mooy ku mag gi ci ruum maanaam mu daal di wax ne kon nag ah jàmm mucc daal yàlla nekk ci képp koo xamante ne topp na njub maanaam loolu kon daf ñuy wan ne ñi nga xamante ne bu ñuy bindante gi yéeféer yi leetar wala yu mel noonu maanaam lii yu mel nii lañ leen war a wax maanaam mu ne amma baadu ginnaaw loolu maanaam mun ñu ko tuddee faslul xitaab maanaam ah, mooy amma baadu mu ne man kat maa ngi lay woo ci wooteeg l'islam mu ne ko na nga maanaam jébbalul bu ko defee nga mucc maanaam kon nga jébbalu ci yàlla bu ko defee nga mucc bu ko defee yàlla dana la jox sa pay ñaari yoon bu fekkente ne nag da ngaa dummóoyu kon nag mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo topp yoon bu baax wi ci christianisme maanaam bu boobaa mooy mooy mooy mooy masixiya maanaam euh, képp ku ci topp maanaam mooy nasaraane képp ku ci topp yoon wu baax wi rek maanaam ñi nga xam ne ñoom nga topp ñoom nga àndaloon ndax moom moo nekkoon kilifa ga di buur bi waaye ku dégg li muy laajte dina xam ne kilifa la ci diine ji tamit ci ñoom maanaam ku ci màgg la ci ñoom maanaam bu boobaa mu ne ko nag kon ñi la topp yëpp sa ginnaaw itam bu boobaa euh, yaa yor seen bàkkaar de maanaam loolu tamit maanaam même ñun ñii en tant que jullit bu ñuy woo ay nit ñoo xamante ne xëy na dañoo gis ne seen pas-pas wala ca ñu nekk doy na maanaam ne leen ah saay ah xoolal ñi ci sa ginnaaw te subhaanallah bu ñu xoolee tey jamono dañoo xamante ne képp kenn mën nay wax maanaam mën nay wax lu ko neex sans bàyyi xel ne ëllëg ci biir nit ñi mën nañ koo jàppee comme référence maanaam tey subhaanallah nga gis ne koo xamante ne tey maanaam ñun génération bi ñu toll rawatina ñun bi ñu ne parce que dafa li tax mu gën a garaaw te gën a dangereux moom mooy ne ñun dañoo ñun ñoo génération bi tombé ak. maanaam outils yi nga xamante ne moom moo am intique yi ñun ñooy génération bi tombe ak moom parce que su kon nag lépp loo xamante ne dañ koy wax wala ñu koy def muy tasaaroo war nañ koo xoolaat bu baax a baax a maanaam ndax lépp loo xamante ne dañ koy wax bu boobaa ñii ñëw suñu ginnaaw amaan na xamuñu amaan na ñu jàpp ne ñun ay référence lañ ñu jàpp ñu ay référence ba pare jàpp ne li ñuy wax noona la te bu boobaa bu fekkente ne dañ doon wax loo xamante ne dëgguwuñ ca wala boog ñu koy wax loo xamante ne xamuñu ko wala boog ñu koy wax loo xamante ne wérul bu boobaa ñoom dañuy daal di jëlaale erreur boobu te bu boobaa bàkkaar buñ ci am ñun ñoo ko ñun ñoo koy dànd loolu moom moo tax mu mat a bàyyi xel yàlla nañu yàlla sàmm loolu moom mu ne kon nag mu daal di tay teg kaddu yi muy kaddu alquran yi di nga xamante ne waxoon nañ ko ci jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna mooy ne yaa ahlal kitaabi ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum ba aaya ba jeex loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jànge moom mooy ne euh, maanaam ki nga xamante ne moom mooy mooy mooy ki amee janaaba moom war man mënef naa maanaam mën naa yor maanaam wala bokk mën mën mënef naa yor benn partie boo xamante ne wala kayit woo xamante ne am na leneen waaye am na alquran maanaam ngir ne xiraq la moom xam nañ ne ab yéeféer la te yéeféer bi day amee janaaba ak maanaam ndax ak sangoom jaamu yàlla am du wér maanaam ànd ak loolu waaye yónni nañ ci moom ah, alquran maanaam ab leetar boo xamante ne alquran am na ca te jox nañ ko ko te te dëkk bañ ko yóbbu tamit ay dëkk yéeféer lañ te it ñu xam ne ñi koy téye ñi ñoom ñëpp kenn gëmu ci yàlla waaye kon bu boobaa ñoom itam ñi ngi yoree seen ay janaa ba ànd ak loolu yëpp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yónni ko maanaam loolu li muy tekki mooy ne fekkente ne benn maanaam du nekk kaamil bi du nekk tamit alquraan yi cexe waaye lu am alquraan la donte maanaam loo xamante ne du aay bu fekkente ne benn aaya la wala ñaar te bu boobaa loolu maanaam day day day day tegtale loola te maanaam li muy li muy tegtale tamit moom mooy ne kon ki nga xamante ne dafa amee janaaba maanaam mën nay jàng tuuti ci alquran su fekkente ne daf koy wax ngir layee ngir layee ko ngir argumenté ko ak yu mel noonu mm-hmm. yooyu maanaam dafa nekk loo xamante ne dañ ko woyofal mu ne nag mu ne léegi nag mu ne ah, mu ne bi ñu waxee loolu nag ah sayyidina Abu Sufyan radiyallahu anhu daanne mu daanne ba mu waxee la mu wax nag ma xool maanaam mu pa mu daal di jeexal pare ci li nga xamante ne moom mooy njàng ma mu jàng bataaxal ba mu daal di bari nag maanaam mbamb nga nag daal di bari maanaam nga xamante ne coow wax ji bari nag coow li bari lool nga dégg nag ba kàddu yi daal di yëkkatiku nag maanaam mooy mooy léeg-léeg li muy xewee rek maanaam bu ñu waxee benn xew-xew bu amee ba nga xamante ne wax nañ la di wax te wax ji jaaxal gaa yi teew ci jotaay bi te mbooloo ma bari ni maanaam bruit boobu ngay dégg ni kàddu yi di yëkkatikoo ñëpp di wax waxandoo voilà voilà ku nekk ak la ngay wax loolu moom mooy mbamb moo wax mooy kàddu yi nag daal di génn nee na ñu daal di ñuy génne ñu daal ne ah bon yéen génn leen génn leen maanaam ndax nag léegi bu boobaa <coughs> ñu nu nee na maanaam moom mooy euh, ne mbir mi kat coow am na comme segam coow am na nag képp ku bokkut ci ñun rek day génn loolu tamit dafay wane ni maanaam li nga xamante na moom mooy xew ci ay diggante ay mbokku wala diggante ay mbokki taalibe maanaam ñi nga xam ne dañoo mbokk li ñu gëm maanaam loolu waruñu koy di génne ci mbedd mi hmm. maanaam ngir ne voilà ngir ne maanaam nga gis ne Héraclius maanaam ñoom xam nañ ne ah gars yi acca génn leen parce que euh, lii nag maanaam ñun suñu diggante am na coow yoo xamante ne mi ngi fi am waaye yéen moom bu leen ci bokk hmm. moo tax du xorma moos ngi génne coow toll noonu lu yenn coow yi ci mbedd mi hmm. loolu moom du xorma léegi nag nee na Ah, ba nga xamante ne génn nee na nag ma daal di wax gaaya ma àndal ne ah léegi nag mbiru ibnu abi kabsha màgg na de maanaam mu waxe ko noonu maanaam <laughs> ngir rek ah, ayibal ko waaye borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li nga xamante ne moom la ñu wax comme lu mel na ku mel na al imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah ginnaaw bi indee wax yi nga xamante ne moom la ci borom xam-xam yi wax rahimahullah mooy ne dafa ne maanaam maam ye wala boog al imam badruddin al ayni rahimahullah daf ne maamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bari na ci maanaam ñax bëri na ci ñoo xam kullu comme li imam ibn al-Ambari rahimahullah nettali mooy ne am na ci ñoo xam te ne dañ leen daan dàkkantale euh, Abi Kabsha mu daal di koy waxee noonu waaye ala kulli xaalin mënoon naa wax keneen maanaam ne ibn Abdullah wala ibn Abdul Muttalib wala yu mel noonu waaye comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee waaye mu daal di wax ne ibn Abi Kabsha te bu bu dee loolu tamit maanaam mooy ñoom ñoo bokk boobu moom maanaam bu dee am na maam bu mel noonu itam ñoom ñoo ko bokk voilà ala kulli xaal mu ne kon nag ah, mu ne ndax kat banul absar maanaam doomu ñu ñu ñu ñu ñu ñu mbokk gi maanaam mbokk mooy jaune maanaam ñi nga xamante ne dañoo jaune maanaam mooy waa ruum yi ndax ñoom seen maam seen seen euh, maam ruum moom dafa amoon euh, soxna su dëkkoon Habasha maanaam Éthiopie koo xamante ne moom la takkoon. maanaam ñu am ca doom joo xamante ne dafa xaw xeereer maanaam moo tax ñu tuddee ko doo maanaam ñu tuddee leen banul absar mu ne ñooñu mu ne moo tax mu ne mu ne mu ne ah moo tax mosuma deñ ci di wóolu ne moom ay mbiram dana yëkkitiku mbete yàlla dugal sama xol l'islam mu ne nag ib wakaana ndégg nag foofu lañ jamoon ci jotaay bi weesu mu ne wakaana nekk nag na ibnu nazur Ah, ibn ibn an-Nazur maanaam ah, loolu maanaam moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ibn an moom la ñeen maanaam ñu ëpp ci ñi nga xam ne ñoom ñoo solo hadith maanaam Sahih imam al-Bukhari di wax rahimahullah waaye ci riwaaya wi maanaam moom moom moom moo am ibn an-Nazur bi maanaam ibn an-Nazur maanaam nga xamante ne ci ñoom la bokk maanaam foofu la bokk mu ne gis nga maanaam moom mooy ñett ca ka dëkk ca Iliya maanaam nga xam te ne euh, ci foofu la dëkk wa Hiraql la euh, Hiraql mu ne ñoom ñaar euh, suqufan maanaam ñoom ñoo nekkoon ay maanaam waa jàngu ba maanaam ñoom ñaar ñuy kilifa yi gën a màgg ci jàngu bi mooy suqufan maanaam ala na ala nasaara ci nasaaraan ya nga xamante ne ñoo nekkoon te Sham maanaam mu ne ñoo kooka moom day moom Ibn Nazur noo moomu nag maanaam wax ji li ko dalee fii loolu imaam az-Zuhri moo ko wax rahimahullah ndax bu ñu xoolee ci càllale gi dina gis ne imaam az-Zuhri ah moom moo solo xadiis bi imaam az-Zuhri moomu moom moom nag moom moo nettali lii wax ji moom moo ko wax te it li nga xamante ne moom moo koy tegtale moom mooy Abu Nu'aym al-Asbahani rahimahullah al imaam Abu Nu'aym al-Asbahani rahimahullahu taala ci dalaa'ilu nubuwwa moom moo wax ne moom laqituhu bi Sham maanaam moom nee na moom moo tax rek Ibn an-Nazir maanaam moom la moo toxal ci càllale gu jokkaloo ba ci imam az-Zuhri rahimahullahu taala mu man tase naa ak Ibn an-Nazir moomu ca Sham waaye ba muy taseeg moom maanaam ci eh, ki nga xamante ne maanaam moom jamono eh, Abdul Malik ibn Marwan la woon maanaam moom la taseeg Ibn an-Nazir koo xamante moom kilifa la ci ci euh, ca ca foofa hmm. maanaam voilà kilifa la foofa moom moom moo wax ne euh, xëy na euh, maanaam yu xaddis mooy nettali an na xiraq la naka xiraq xëy na ba nga xamante ne xadima ba dafa jëm ca Iliya maanaam mooy ci néegu yàlla ba hmm. asbaxa dafa mujjoon nekk maanaam jékki-jékki nekk koo xam ne yow man bis booba maanaam nekk ci benn bés rek daa dem koo xamante ne xabiisul nafsi la maanaam ko koo xamante ne maanaam xabiisul nafsi mooy koo xamante ne boroomuk yitte la maanaam boroomuk jaaxle la maanaam moom mooy léeg-léeg nit ki nekk ci jamono joo xam ne dañ naan ah saa waaye daal bis bi daal du bisam maanaam nekk koo xamante ne daal de mauvaise humeur mu lool moom mooy xabiisul nafsi maanaam kon <laughs> loolu ah daf koo nekkee woon nee na fa qaala maanaam li tax nag mu indi waxu ibnu Nazuur bi maanaam wala boog ibnu Naatuur ci li ëpp ci riwaayaat maanaam li tax mu indi ko moom mooy dafay wane ne kooka maanaam ngir am solo maanaam ne kooka xam na bu baax a baax lay xew foofa maanaam loolu moom moo tax et que histoire bi muy nettali lu wér a la te moom it ba mu koy soloo ci moom comme ni nga xam ne noonu la ko ñi sarxa Sahih imam al-Bukhari waxe rahmatullah alayhim mooy ne fekk na ko moom mu tuuboon dugg ci lislaam te loolu moom mooy li yenu maanaam maanaam mu daal di jëlee ci mu ne mu ne nag ah boobu ba mu xamante ne nag nekkoon na daal koo xam ne dëgg dëgg daal dafa nekkoon ku ku ku jaaxle daal walla jaaxle daal fa qaala mu daal di wax ba ba ba'du batariqatihi kenn ci ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yu mag ya foofu ci waarum nee na daal ne ko. xadis tànkar naa ñun daal dëgg-dëgg xàmmee wuñ xëy atakas ak melo tey maanaam ni nga mel nii daal tey moom daal defe nañ koo xàmmee maanaam daal dëgg-dëgg gis nañ ni daal du noonu mu ne qaala ibnu Naazur nee na ibnu Naazur daal ne wa kaana nekkoon na Hiraqla Hiraqla nekkoon koo xam ne xazaa'an moom ab gisaanekat la maanaam Hiraqla daf caa boole woon maanaam boroomi talent yu bari la <laughs> bokk na ci ay talent mooy ne moom da daan da daan gisaane. nee na yan zuru mu daan na xool fi nujumi ci biddiw bi maanaam da daan xool ci biddiw bi di prédire maanaam comme genre horoscope ak xeet yu mel noona mu ne fa qaala mu daal di wax lahum ñeel leen xii na ba nga xamante ne sa aluhu moom lañ ko laat ñu daan ni ko waaw ah yow tey lan moo xew ba tax nga mel nii nga mel mu ne inni naka man ra'aytu damaa gis al-laylata guddi gii xëy na bi nga xamante ne nazartu xool naa fi nujumi ci biddiw yi ne malikal xitaani ne buuru euh, maanaam ñañ xarafal ña maanaam buuru kat dëgg-dëgg zahara noot na maanaam feeñ na zahara fii li muy teg mooy ghalaba comme li nga xam ne moom la alquran wax fa asbahu zahirina maanaam ghalibina maanaam mooy ñu daal di koy nekk ñu noot maanaam moom mooy lan maanaam moom mooy ki nga xamante ne dafa gis ne euh, ñi ñii nga xam ne ñoom seetlu nañ ne ñoom ci seen aada dafa bokk ñu ne dañuy xarfal ñooñu laa gis ne kii buur maanaam cee ñoom fi mu toll mu ngi noot mu ngi gañe maanaam te dëgg la ndax jamono jooju fekk na sulhul Hudaybiya am maanaam ba nga xamante ne moment boobu dafa tombé ak jamono ji nga xamante ne moom la gaa yi war a wor te bu boobaa fathu Makka daal di am moo tax moom loola da koo gisoon maanaam ci biddiw yi la ko gis euh, mu daal di wax nag ne euh, fa fa moo tax moo tax mu daal di wax loolu mu wax mu daal fa man muy laaj nag mu ne fa man ana ñen ñooy ñi nga xamante ne yaxtatinu ñoom ñooy xarfal min hadhihi al ummati ci biile xeet xaalu ñu ne ko laysa nekkul yaxtatinu di di xarfal illa bikurul al yahudi yahudi maanaam te yahudi booba ñoom ñi ngi ci ronu nguuram moom moo leen yilifoon kon nag falaa yahum yuhim man naka kon nag bu mu la yitteel sha'nuhum seen i mbir maanaam seen mbir daal bu mu la yitteel bu mu la préoccupé parce que ñoom de toute façon ñoom comme ci sa ron lañ ne donc ñoom de toute façon du ñu ki nekkil waaye ci dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci mulki ka ci sa nguur fa euh, fa fa fa yàqutuloo ñu daal di bu ko defee ñu mën a rey man képp koo xam ne fii nekk na ci ñoom minal yahudi ci yahudi maanaam gis ne dagg yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñii nekk ci wetu buur yi léeg-léeg maanaam du ñu am benn yërmande maanaam te it seenum xel day gàtt lool ñoom du ñu gis lu dul ne nañ dem xeexi ji maanaam wala boog nañu rey wala nañu nañu nañu nañu suufeel nañu doyadal wala yu mel noonu loolu moom moo tax bëri na buur boo xamante ne la ko yàqal maanaam ñamuy àndal la bëri na président boo xam ne lañ koy tuumaal lépp ak la ko yàqal lépp maanaam mooy ñi ko wër la moom ci jëmmi boppam bu bu doon moom kese xëy na yu bëree bari du am waaw loolu itam maanaam da ngay gis ne maanaam moo tax système bi graw maanaam nga gis ne gars yi li nga xamante ne moom lañ ko digal mooy képp waxal gars yi dëkk yi nga xamante ne moom nga yilif yëpp woo leen nga laaj leen képp ku yeewoo ci seen biir rek nga laaj leen bu ko defee ñu man leen a rey nee na fa bay na ma waaye ba nga xamante ne nag jam maanaam diggante ba nga xam ne hum ñoom ala am nihim ñi ngi ci mbir mooma maanaam di xool maanaam mbir mooma utiye ci leen la ñu indile Hiraql Hiraql bi rajulin ci benn waay boo xamante ne arsala yónnee na bii ci moom maliku Ghassan di buuru Ghassan maanaam mooy buuru Busra bi ñu doon wax sànq rek mooy moom mooy mooy Malik Ghassan maanaam yuxbir muy xabaare an xabaare ci mbiri ci xabaare yi rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam léegi nag muy daal di wax ci mbiru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa lamma ba nga xamante ne istaxbarahu moom la ko moom la sàkku xabaar moom la laaj nag maanaam jël ay information yu gën a xóot nag Hiraql Hiraql qaala ñu ne maanaam bi mu laajee ne mu ne izhabu dem leen fanzuru ngeen xool amuxtatinun ndax ku ñuy xarfal xarfal la huwa moom am wala boog laa déedéet maanaam dem leen eh, ngeen seeti ngeen seeti fa mu ne ngeen laaj ndax dëgg-dëgg ñoom maanaam eh, ñuy xarfal lañ waa wala déet waaye fa nazaru ñu daal di xool ili yi ci waajooja fa xaddas maanaam fa xaddasuuhu ñu daal koy xabaare annahu naka moom kat muxtatin muxtatin muxtatinun ah, maanaam ba ñu liññitoo ay mbiram maanaam ñu liññitu mbiru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu daan ne ah waaw moom day yii moom day ñoom dañuy xarfal de ah, fa wasaalahu waa ji bokk waa ji nga xamante ne moom moom lañu indi woon ñu laaj ko ñu ne ah moom day xarfal waaye wasaalahu ñu laaj ko nag anil arab ci mbiru arab yi ba qaala mu ne hum ñoom arab yi yaxtati noona dañuy xarfal maanaam dañuy dañuy fara dañ di faral di xarfal ah fa qaala bu daa di wax Hiraql Hiraql daan di ah, hada kii day mulku moom mooy buurug hadhihi al ummati bi la xeex xat dëgg dëgg zahara mbiram feeñ na noot na léegi mbiram noot na maanaam kenn mënatu koo dellu ginnaaw maanaam loolu tamit léeg-léeg subhaanallah borom bi subhaanahu wa taala day doxale noonu maanaam tey bu amee koo xamante ne daf koo préparé ngir mu war a soppi mbir yi ni muy doxe maanaam du du ko teel a feeñal yenn feeñal yi hmm. maanaam dina nekk li muy def yëpp mu koy def nga xam ne comme mel ni xam nga yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu doon def yëpp ma ko doon def diggante Makka ak Madina ba na mu nekkee Madina ba na mu demee ba yegg fa mu yegg te buuru adduna bi xamuñu woon ne mi ngi mi ngi doxal affaire bi parce que boobu léegi nag dem na ba jamono ji nga xamante ne ci la amee doole ci la gaa yi doo commencé yëg ne saa affaire am feeñ na affaire am affaire am jeex na naka noonu boo tax borom bi subhaanahu wa taala lu bare bari ci nitam itam noon la leen di doxale maanaam bu ñuy doog a tàmbali maanaam da leen di nëbb ñu bare ñu leen xam du ñu siiw waaye bu ñu demee nag bay mat nag ba nga xam ne seen mbir yi mat na maam fu ñu kenn mënu koo njettaat wala boog gars pour ñun njett ko day jafe boobaa nag gars yi doog a commencé du ko commencé xam muy commencé siiw daal di wax ne kon su ma nag euh, mu ne su ma topp kataba mu daal di bind xiraq lu xiraq loolu moom moo tax nëbbu maanaam nit ki bu nekkee ci yoon yi day daal di làqatu day làqatu maanaam day day day bokk ci ñi nga xamante ne du du du nekk di bëgg di feeñal boppam di wane ni moom ñii et cetera déedéet hmm. de toute façon ñun am nañ société boo xamante ne képp koo xamante ne noonu nga mel dañ lay faagaagal waaw maanaam dañ lay yóbbu ci ñii di def affaire yi ñu bind sa tur fenn am lu ñu def rek nga nga daal di yàqu loolu moom de toute façon ñun xam nañ ci dara voilà ñun ay wolof leen dégg nga kon euh, <laughs> mu ne kon euh, <laughs> euh, lool lool <laughs> yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla sàmm mais nga mu ne mu ne mu ne moo tax nag su ma topp nag katabu mu daa ba di bind raql raql mm. ilaa saahibin ci ab waay boo xam ne ma ab àndandoo la ñeel ko bi ruumi bi ruum bi ruumiya maanaam ca ruumiya mm. maanaam ci ruumiya wakaanate nekkoon na nafirohoo ku ku meloon ne moom ku ko jege woon fil ilmi ci xam-xam mm. maanaam koo xamante ne ni moom la ñu nuróo ñoom ñaar ñu nuróo ci xam-xam wasaara te mu tukki woon Hiraqla Hiraqla ilaa Himsa ah, ca Himsa Hims falam yar ni falam yarim waaye jugtowoon a yegg ci Hims ca Himsa hatta mete ataahu mu daal di koy dikkee kitaabun ab téere maanaam kon dafa jugewoon foofu tam di dem Hims maanaam mu daal di koy dikkee beneen téere beneen taalif beneen beneen leetar beneen bataaxal min saahibihi ca boroom maanaam ca kooka ki nga xamante ne moom la bindoon leetar ba yu waafiqu koo xam xamante ne dafay dëpp maanaam ñoom ñaar ay boroom xam-xam lañ ñoo nuroo mu daal di koy kooku nag daal di bind euh, maanaam mu daal di mu daal di koy bind leetar moom maanaam bind ko bataaxal boo xam ne yu waafiqu dafa dëpp ak ra'ya Hiraql maanaam ra'ya gis-gisu Hiraql Hiraql ala xuruji ci génnu an yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ki wax téléphone bi mënu ko wa annahu te naka moom kat nabiyyun ab yenent la maanaam mu xabaare ko ne ko moom kat ab yenent la nee na fa azina mu daal di euh, maanaam subhaanallah euh, li nga xamante ne moom mooy laaj bi ñu war a mën a laaj fii moom mooy waaw imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam ngir dëggal wax yu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ana lan moom moo tax muy indi ab xadiis boo xamante ne day wax ci wàllu maanaam xam-xam boo xamante ne dëgg-dëgg dafa xaram mooy di xool ci biddiw yi ngir di mën a am looy looy looy wax maanaam ak gisaane ak yi yëpp yi aju ci wàllu boobu tontu bi nga xamante ne moom la ci borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim mooy ne loolu dafay wane ne euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ay mbiram rëy na rëy goo xamante ne maanaam ci bépp xeet bépp façon ci la amee ay preuve yu koy dëggal moo xam ci dëgg moo xam ci caaxaan moo xam ci ñi baax ñi wala ñi bon ñi wala boog ñi nga xamante ne ñoom ñooy nit ñi wala jinne yi ak ñeneen maanaam xeetu information bu ne daje nañ ci di wane ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam feeñ na te kii yonent yàlla la sallallahu alayhi wa mu ne nag kon Hiraql moo tax loolu moom moo tax maanaam yonent bi sallallahu alayhi ay mbiram nekk loo xamante ne moo gën a leer jant njolloor bi mm-hmm. nee na fa azina mu daal di digle mu daal di joxe ndigal la li uzama ar ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën a màgg maanaam mooy mooy kilifa yu ruum rek mu fii fii fii daskaratin maanaam ci ab aw aw dëkk maanaam aw gol maanaam daskara moom mooy comme agglomération voilà mooy kon loxo boo xam ne ñeel na ko bi xems ci xems summa topp amara mu daal di digal bi abwaabiha ci ay maanaam bunt euh, euh, ya maanaam boo xoolee dëkk yi nga xam ne ñoom ñooy dëkk boo xoolee dëkk européens yi maanaam dëkk yi nekk ay côté Europe Asie ay dëkk la yoo xamante ne dañuy am ay bunt yu bari voilà Occident souvent dëkk yi ci ne ak ak Moyen-Orient maanaam a a ak Proche-Orient ñoom ñëpp dañuy faral di am ay ay bunt maanaam moo tax euh, Euh, comme li bor li yent yàlla yaqub alayhi salaam waxoon ne yaa bunayya laa laa yaa bunayya laa tadxulu min baabin waahidin wadxulu min abwaabin mutafarriqa yéen sama doom yi bu leen dugg ci benn buntu kese waaye dugg leen ci ay buntu yu wuute maanaam lu gis ne dëkk bi day bëri ay buntu te loolu boo demee fu demee nekkee maanaam même ay ay Occident yi maanaam ba ba Maroc <coughs> côté yooyu da ngay gis dëkk yi dañuy mel noonu nga xamante ne dañ naan ah dëkk bii kat da ngay ne buntu bii nga gis mu mel am ay tabax yoo xam ne dañ koy tabax nga gis buntu dëkk bi ci boppam ñu wër ko maanaam loolu moo maanaam dëkk mu ne nag mu mboolem ñi nga xam ne mu ne dëkk yi mu ne seen bunt yi nañ ko nañ ko tëj su ma topp ittala mu daal di xoolaat bu baax fa qaala mu ne yaa ma'shara Ruum e yéen waa Ruum mu daal di wax ak gaa yi nag maa lakum hal hal ndax lakum ñeen la leen fil falaaxe ci texe war rus di ak njub maanaam ndax bëgg ngeen a am ak texe ndax bëgg ngeen a am ak njub waa an maanaam mooy discours bu solennel bi mu def waa an ci itam ah yas bu ta mu saxal mulkakum mulkakum seen nguur bu ko defee yas bu ta mu sax mulkakum seen nguur kon nag fatubaa yoxu bu ko defee nag boo leen bëggee loolu day fatubaa yoxu bu ko defee ngeen jaayante na nabi ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam gaa yi ko bëgg ngeen loolu mu ne faxaasu gaa ya daw ñoom ñëpp xelu xël xaysata xelu xumuril wahsh xumuri mbaamu mbaamu mbaamu mbaamu àll maanaam ni mbaam yi nga xam comme li nga xamante ne noonu la ko alquran waxe ne ka annahum humurum mustanfira farrat min qaswara kenn ay mbaam lañ yoo xamante ne dañuy daw dañ leen a dañ leen a dañ leen a dàq ñuy daw ñuy xelu waaye ñu ne par rek ñuy daw di da di daw min qaswara ci gaynde bu xiif maanaam ñu mbaam yi bu ñu gisee gaynde gu xiif nit ñuy dawee nee na gars yi noonu lañ doon maanaam alxuraan loolu wax maanaam bu ñu leen dee wax maanaam wàllu yàlla loolu nga leen di gis ñu koy def dañuy daw di xilu mel ni comme ci maanaam ay mbaam yu nekk ci àll bi gaynde gi di leen dàq gaynde gu xiif di leen dàq loolu tamit naka noonu mbooleem koo xam ne yàlla yitteelu ko boo koy bëgg woo ci wàllu yoonu yàlla noonu lay mel dégg nga nee na gaa yi ba ñu defee loola ñu daal di daw illa abwaab bi ci buntu yi daw maanaam pour génn nee na fa wajaduha ñu daal di fekk ne euh, dëkk maanaam buntu yi xat dëgg-dëgg xulli xat tëj nañ leen waaye fa lamma ba nga xamante ne ah, gis na Hiraql Hiraql nafratuhum seenu daw wa ayisate muy te te yaakaaram tas min al imaani ci ngëm maanaam moom daal jàpp na nit ñi daal du ñu gëm ndax li mu leen di wax li mu leen wax mooy est ce bëgg ngeen texe ndax bëgg ngeen jub waaw ndax bëgg ngeen seen nguur gi sax su ko defee ngeen bul te loolu soo leen ko bëggee jaayante leen ak yenente bii sallallahu alayhi wa sallam gaa yi gaa yi daw bañ gaa yi daw boo kon mu xam ne yii ñii du ñu gëm de xaala nee na ruddum mu daal di delloo ci leen leen ma indilaat leen ma ala yecci man maanaam woowaat leen leen maanaam mu daal di wax ne ak gaay yi nañu euh, nañu nañu woote waat nañu woote waat nee na xaala mu daal di wax ne inni naka man kat qultu damaa wax ma maqaalati sama wax ji aani fan léegi nii maanaam nga gis ne ay principe parfois même buur nit ki maanaam moo tax caaxaan baaxul parce que caaxaan ki nga xam ne moo ci sax léeg-léeg même buuram bu ko woowee ci caaxaan bi ci ci ci ñu génn caaxaan bi dem ci dëgg day day am problème parce que caaxaan gi mu tàmm moo tax léegi moo tax mu ne ko mu ne mu ne nag euh, kon delloo si leen ma ko gaa yi dellu si leen mu ne xaala mu ne inni naka man kultu wax na maqaalati sama wax ji aani fan léegi sànq li ma wax nii maanaam dama ko wax rek fekk axtabiru damay daal di dama doon xool rek dama doon natt bihaa ci wax ji siddatakum seenu tar seenu dëgëraay ala kom ci seen diine ji maanaam dama doon xool rek na ngeen mel ak seen diine ji maanaam ngi gis mu daal di wëlbati mbir yëpp daal ne faqat dëgg-dëgg ra aytu gis naa gis naa nag ni ngeen jàppee seen diine ji ci dëgër maanaam waaw tey yéen nii ngeen jàppee seen seen république bi gis naa ni ngeen jàppee ni ngeen ni ngeen ni ngeen fonkee seen seen seen seen modèle de société bi subhaanallah mu ne fa sajadu ñu daal di sujjóotal ñoom ñëpp la koo ñeel ko warabu ñu daal di gërëm am ko ci moom maanaam ñu daal di kontaan daal di jàpp ne léegi kontaan nañ loolu nag subhaanallah fa mu daal di nekk zalika bi la mbir aaxiri mooy mujjante li sha'ni mbiru Hiraqla subhaanallah maanaam loolu day wone tamit ne maanaam dañuy jàngee ci qissa bii ne maanaam ci hadith bii ne képp maanaam dëgg képp ku ci ku ci nekk waroo waroo boo waroo seet ku ku la cay wéttali maanaam ndax fi mu toll xiraat la bu doon am na kenn kuñ cay wéttali dëgg-dëgg te da koy am d'office mooy buur waaye moom ci boppam ànd ak ne moo nekkoon seen buur nekkoon seen kilifa nekkoon seen lépp ànd ak loolu yëpp nit ñi toppuñu ko ca maanaam toppuñu ko ca dëgg bi dem doon woote loolu mooy benn ñaareel ba mooy ne kuy woo nit ñi ci dëgg bu la ca nit ñi toppul bul jaaxle ndax loola ku la ëpp ay opportunité woo na nit ñi ci dëgg ñu bañ te xiraq li moo la ëpp ay opportunité benn ñaareel ba mooy yent yàlla noox alayhi salaam moo la ëpp moo la daq wax ëpp la xam-xam gën laa sell xol gën laa man waxin wu rafet waaye ànd ak loolu yëpp ci neuf cent cinquante ans cinquante personnes rek ko gëm maanaam loolu tamit dalay tegtale ne maanaam kon yow maanaam mooy di buy jaar ci yoonu yàlla bul wut bul maanaam yow demal rek na la yàlla yitteel nit ñi nangu nañ wala nanguwuñ loola bu ci sa yoon ne mm-hmm. beneen bi ci def maanaam moom li nga xam ne moom lañ ciy jàngee mooy ne yeewu am xel mu luy ak xam-xam bu bari loolu taxut a tegu ci yoon wi maanaam ngir ne bu doon ne yeewu rek muus xam-xam bu bari ak yeewu ak am xel ak ñaw xel ak di mën a xàmmee dëgg bu doon loolu kexe kon maanaam waaye li nga xam ne moom la ñàkkoon mooy dëgg maanaam bu boobaa nag ñu daal di gis tàmbali ga jokkaloo ak jeexitalu bunt bi maanaam moom mooy tàmbali ga moom mooy dëggu ci sa yéene gi nga xamante ne moom nga am tiit da ngaa war a gàddaay dem ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa te bañ a gàddaay dem ci diine ci dem ci àdduna leneen lu lëkkaloo ak àdduna waaye Hiraql moom dafa taamu àdduna maanaam ngi gis ne lii moom mooy li nga xamante ne maanaam loolu beneen rapport la boo xamante ne am na ko ajit na mu tàmbalee ne buntu bii nga xamante ne moom mooy inna awhayna aw wa na awhayna ah, in ah, kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di ñun day wax yu nañu la kenn li nga xam ne noonu la ñu wax yoo woon ci yent yàlla Nuh alayhi salaam ak yeneen yi nga xamante ne ñoom ñëw seen ginnaaw maanaam bu hadith bi Euh, tamit dafa lëkkaloo ak loola ngir ne mooy lan mooy li nga xamante ne moom mooy lettre mooy lettre bi li mu bind li ko yent bi sallallahu alayhi wasallam bind ne ko ah allah tushriku billah ah bil an an an abudullah wala tushriku bihi shay'an ba wax ja jeex hmm. yooyu yëpp dafa dëppoo ak li nga xamante ne mooy an aqimu diina wala tatafarraqu fihi mooy taxawal leen diine yi te bu leen ci tàqalikoo lii mooy li nga xam ne moom lañ wax yoon yenente yi alayhim asalatu wassalaam te moom mooy li nga xamante ne moom mooy li am moom mooy li nga xamante ne moom la ñu war a dox imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne rawahu Salih ibn Kaysan nee na ki nga xamante ne moom moo solo xadis bi mooy Salih Salih ibn Kaysan tamit soloo na ko te moom mooy Salih ibn Kaysan al-Madani ni koy dàqantele Abu Muhammad ñu koy wax tamit abul abul abul xaaris moom mawlaa la ci banu Ghaffar am na tamit ñu ne mawlaa ci banu euh, banu banu amir maanaam moom mi ngi euh, génn àdduna cent trentième année euh, ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo xamante ne tamit nee nañu cent am na ñu ne cent cinquante maanaam cent soixantième année wala boog cent quarantième année ginnaaw gàddaayu yenente bi la sallallahu alayhi wa sallama euh, kon euh, Salih ibn Kaysan bii moom mooy moom moom euh, ci ñi gën a màgg ci taabi'i yi la bokk maanaam nga xamante moom gis na Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma niki noonu gis na Abdullah ibn Zubayr ibn al radiyallahu taala anhuma te it moom moo magoon imam az-Zuhri maanaam moom imam az-Zuhri moom moo doon jàngee ci imam az te moo ko magoon moom loolu tamit beneen mbir la buy wane ne maanaam nekk mag maanaam terewut euh, terewut a jàng mu nekkoon kon Salih ibn Kaysan solo na mbir mi wa Yunus te moom mooy Yunus ibn Yazid al-Ayli gisoon nañ ko ci suñu jotaay yi weesu wallahi alhamdu wal minna muy ñu koy dàqantele Abu Yazid mi ngi génn adduna 159e année ginnaaw gàddaay am na ñu ne cent soixantième année bi la ak wa Ma'mar te moom mooy Ma'mar ibn ibn Rashid al-Azdi al-Haddani moom mooy faqihu ak Yaman moom mooy borom xam-xamu Yaman bi ñu koy dàqantelee Abu Urwa moom mi génn àdduna ci li gën a wér cent cinquantième année cent cinquantième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa am na ñu wax leneen comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon moom mooy euh, kon Ma'mar ibn Rashid al Asdi al Haddani al al Basri al Yamani as-San'ani nga xam ne San'a la dëkkoon maanaam euh, kon imam maanaam euh, moo tax Ma'mar bi an az-Zuhri moom mu jëlee ci imam az-Zuhri te moom mooy Muhammad ibn ibn Muslim ibn Muslim voilà mooy ibn Shihab wala ma ndax Shihab mooy ñeenteel moom la ma ndax Muhammad la ibn Muslim ibn Abdullah ibn Ubaydullah ibn Shihab voilà moom mooy kooku mooy moo tax ñu naan ko ibn Shihab maanaam Shihab du baayam moom muslim <laughs> mooy baayam voilà dégg nga muy ibnu abdullah ibnu al-Harith ibnu Zuhrata di euh, bokk ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ñu ko gisee woon moom mooy maanaam kon moom di imam bu mag bi nga xam ne moom moo doon daanaka fuqaha saba maanaam nga xamante ne euh, imam euh, imam az-Zuhri rahimahullahu taala ñu koy dàqantele Abu Bakr mi ngi génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam donte am na ñu ne cent vingt-quatrième année bi ci ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam imam az-Zuhri bi maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a wér ci moom waxoon nañ ko maanaam mooy ñoom maanaam taalibe yi taalibe bi ñoom ñoo nekkoon borom xam-xamu adduna bi ci jamonom maanaam imaamu Maalik ci fan ca Madina imam Layth fan ca Madina ak après Misra imam Sufyan ibn Uyayna ca Makka ak imam ah non déedéet Ma'mar Ma'mar ibn Rashid ak kan Abdullahi ibn al-Mubarak ca Marwa maa wara an-nahr maa wara an-nahr ah al-Marwazi am na keneen faqihu Sham imam aa ah, ah, al-Awza'i imam al-Awza'i borom xam Sham bi maanaam ñooñu ñoo nekkoon ñoo nekkoon firiñu adduna bi ñoom ñooy taali yooyu ah maanaam fii nag comme li al al al al al al Kirmani rahimahullah mi nga xamante ne dafa sharh Sahih imam al-Bukhari moom nee na euh, wax jii nga xamante ne moom la wax ne wa rawahu euh, Salih ibn Kaysan wa Yunus wa Ma'mar an zuhri maanaam mooy ne xëy ci am maanaam mooy ne amaan na kon ci Abul Yaman la solowee la solowee wax bi maanaam mooy xam nga Abul Yaman waaw mooy ci maanaam ci riwaaye booba ci lañu solowee wax ji waaye loolu wér des des loolu dese naa wér ndax riwaaye Salih bii nga xam ne moom mooy Salih ibn Kaysan bii imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko ci kitaabul jihaad ba mu mat sëkk ci yoonu Ibrahim ibn Saad mu jële ko ci Salih ibn Kaysan mu jële ko ci az-Zuhri mu jële ko ci comme ci càllale bi rek Ubaydullah ibn Abdullah an ibn Abbas radiyallahu taala anhu niki noonu euh, euh, niki noonu euh, waaye fa mu ko yamale moom mooy fi waxu Abu Sufyan yamam radiyallahu taala maanaam avant mu naan wakkaana ibn Nazur ba wax ja jeex mooy fañ yemoon ci jotaay bi weesu niki noonu imaam muslim rahimahullahu taala tamit soloo na ko noona ci xadisu maanaam ibrahim ibn Sa'd bi nga xam te ne moom la euh, moom la wax mu jële ko ci euh, maanaam Salih ibn Kaysan jële ko ci maanaam mu jële ko ci Salih ibn Kaysan mu jële ko ci az-Zuhri rahimahullahu taala niki noonu amma riwaya Yunus mooy Yunus ibn Yazid al moom tamit càllale gi nga xamante ne moom la ba tey imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko ci kitaabul jihaad ba waaye daf koo tënk waaye xadis boobu boobu moom mi ngi jaare ci imam Lays ibn Sa'd imam Lays ibn moom moo ko soloowee ci hmm, euh, ci Yunus ibn Yazid al-Ayli maanaam ci euh, euh, maanaam def ko tënk maanaam kon Lays ibn Sa'd ak Abdullah ibn Mubarak ci ñoom ñaar la ko la ko solowee ci ay càllale ci ay yu wuute ñu jële ko ci Yunus ibn Yazid al-Ayli ñu jële ko ci imam az-Zuhri rahimahullahu taala ci eh, càllaleem bi ni ko noonu imam at-Tabarani indi na ko ci tiiri man xadis bi ni mu matee ba tey ci eh, jële ko ba tey ci eh, yoon boobu dégg nga maanaam ci Abdullah ibn Salih mu jële ko ci al-Layth mu jële ko ci Yunus ibn Yazid al-Ayli mu jële ko ci imam az-Zuhri rahimahullah mu jële ko ci Ubaydullah ibn Abdullah ibn Arbat ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ah, rahmatullahi alayhi mu jële ko ci Abdullah ibn Abbas mu jële ko ci Abu Sufyan nagi noonu riwaya Ma'mar bi nga xam ne moom la jële ci eh, az-Zuhri eh, moom tamit ba tey imam al-Bukhari rahimahullah ci kitaabu tafsir la ko indi Euh, foofu moom tamit mu jële ko euh, ci euh, donc ci beneen maanaam riwaaya bu bokkut ak riwaaya bi nga xamante ne moom mooy bu Abul Yamaan loolu yëpp dafay tegtale ne kon imam maanaam Abul Yamaan solowul maanaam du moom la lay wax maanaam li mu bëgg a wax fii rek moom mooy ne ñii solo nañ ko ci imam Az-Zuhri ci yeneen i càll lay wax xamante ne moom ci boppam dana ko indi ci biir téere bi léegi kon insha allahu taala ñu daal di jóg foofu maanaam ñu gis ne kon buntu bi maanaam euh, wax nañu ci wàllu wax ak li nga xamante ne moom moo ci aju te bu ñu gisee lépp lépp daf ñuy delloo waat ci yoonu yàlla lépp daf ñuy delloo waat ci yoonu yàlla léegi insha allahu taala ñu daal